alayhi ridwaanu lbaaqi lqadiim fi qasidatihi masaaliku ljinaan fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi lbaabi lawwali fi lxalq fi faslun wa huwa alfaslu alawwal wa fiihi aydan idtiraarun wa rujuu li rabbina jalla bi kurhin lil mutii kon sëriñ bi mu ngi doon wax li al imaamul Yadaali waxoon radiyallahu anhu këne musiba yi dal jaam bi yépp xéewalu borom bi la bu mu tegal bu mu defal jaam bi bu mu defal jaam yi wax na la lu tax parce que gis nga nit ku ñàkk yi dara dalu la benn nattu en visible waaw boo xam ne bu ñuy gis la ci yi mu lim ay ñàkk ak feebar ak wopp ak ay kii yëpp yooyu waaye day tax jaam bi daal di dale ci àddina te ku dale ci àddina day mujj nekk sa aljana waaw te bu nekkee sa aljana fa ngay jaare bañ dee bañ a dajeeg borom bi ba moo tax nga bañ dee fépp lu ñu doo dégg ñu naan sawaay lii moom ku ko def doo dee walla di nga am day de longévité nga gis sawaay nekk ci waaw man na nekk jullil mu bañ wala suuf du lu mu neex lay def waaye bu déggee naa ko ñaata pompe par bés di sëgg ka siggi dina tax nga am nga gina sa sa sa kër bi dina baax dina tax nga doo am risque de AVC wala yu mel noonu wallahi nga gis ko mu commencé di ko def te liñ ko wax dee ko def moo gën a metti di julli waaw ndax dafa dale ci àddina moo tax day bañ dee bu karaw gi kii waaye kii sax mu xuuf waaw ñuulal ndax nee na bañ mu feeñ ko waa lu weex yi non di jaay ne jeune la un jeune de quatre-vingts ans di sol ba léegi kii di di def le tout waaw bëggu la wane ne mag la ndax dafa dale àddina bu dee jeune la moom dara yàlla du ko ci wax waaw mu ne loolu la lay yóbbee kon kay bu la yàlla tegee lee li tax yow yii nii doo dale ci àddina loolu koy loolu xéwal li nga xam ne moom dalay delloo ci sa borom ndax kat jaam yi bu ñu nekkee ci problème lañuy ñuy dellu ci suñu borom bi hatta kuffaar yi loolu la suñu borom wax ne ñoom bu ñu nekkee ci géej ba affaire yi sàmbaraa rëngi rëngee daawullah muxlisiina ñu woo yàlla sàmm dal di koy sellalal waaye wa bu leen muccalee ñu mujj nekk dellu ca ca yóbbu leen ca albar ca ca terre ferme ba ci li nga xamante ne mooy jéere ji mu muccal leen ci ndox mi leen doon rëngi-rëngee wala oto bi ñu duggoon mën a këpp wala avion bi doon def ay ay ay ay secousse ba ñu tiit bu leen rëccalee ñu commencé wàcc commencé di naan seeni sàngaraaka mooy seen borom te pour pourtant ba ñu tiitee ñoom ñépp oh bu dee anglais bi my God waaw commencé di ñaan lépp lu mu am waaw bu dee waajale moom ab ab ab tubaab la moo njër ah le bon Dieu nga dégg gars yi ku nekk di génn li nga am waaye bu leen muccalee nag ñu dellu ca seen kéefër gañ ne woon kon yii nii day tax day delloo jaam ci boromam te borom bi ku nekk lam la teg moo xam lu tax mu teg la ko am na ñoo xam ne borom bi daa def ñu ñàkk parce que da a bëggal yiiw ndax xam na ne ñoom fokk ñu ngi ñàkk dinañ dellu ci moom bu ñuy am di ko ba te bëggul ñu ba ko bay torox waaw am ñoo xam ne borom bi xam na ne ñii bu ñu ñàkkee dañuy dañuy weddi yàlla. ndax xamuñ diine ju pauvre lañu xamul diine ju ñàkk xamuñu ko suñu boroom ci yërmandeem bëgg waa ji texe moo tax da koy defal tout le temps mu ngi am waaw ndax moom ci am googu ci lay delloo ci boroomam kële nag moom ci ñàkkam googu ci lay delloo ci boroomam waaw nit ñëpp yemuñu ñépp tolloowuñu kon nag affaire baa ngi noonu le léegi nag imaamul Yadaali radiyallahu anhu ginnaaw bi mu waxee loolu muy continuer ba léegi ginnaaw bi mu la nee gis nga ku ñàkk musiba yee wala dara di la dal ay nattu dangay dale ci àddina te musiba yi ñu waxoon dal la ngay bañ dee bañ a sa boroom sa boroom bañ a dajeeg yow comme ni yonent bi mu ne wa fiihi aydan ittirarun wa ruju' gis nga wa fiihi nekk na ci balaa yee di la dal yi ma tuddoon ñàkk xiif ak yooyo hein nekk na ci ci nattuy borom bi tabaaraka wa ta'ala nekk na ci lan aydan ba léegi ittiraarun daf lay lorloo jañ la warujoo ak di la delloo li rabbinaa di la delloo suñu borom du ci sa borom suñu borom tabaaraka wa taala loolu lañ la yàgg wax ne la yooyu da delloo ci borom bi xam nga lekk léeg moo tax borom bi yonent ba saa saa ne bokk na ci ñu yàlla gën a mere borom ñàkk koo xam ne dafa ñàkk ba pare di rëy rëylu yow amoo ba pare di jaay di jaay loo xamante ni amoo ko parce que ah, ndax ñàkk ci yoon dalaa war a delloo nga yem parce que yow gars yi lu ñu kii manoo amoo ba pare di réy réy lu jàppe sa bopp de fii ma déedéet waaw bokk na ci ñu yàlla gën a mer waaw kon nag affaire bangoog mu ne bokk na ba léegi njariñ lu nekk ci yële di la dal nattu yoo yële mooy daf lay jañ waaw daf lay def nga loru ngir sa ci sa borom moom moom dara toog mu ngay soxla waaw moo tax gars yi bu ñu demee géej ba mu sàmbaraa niñ ko waxe woon ah <laughs> borom bi la ñuy woo kon nag musiba yooyu balaa yi day tax nga dellu ci sa boroom waaw mu ne jàlla moom boroom boobu ngay loru jëm ci moom waru joon di dellu li dinaa suñu boroom jàlla màgg na bi kurhin lil muti loo xam ne mooy waa ji loolu da koy da koo jañ amatu ci choix waaw day forcer waa jii topp borom bi tabaaraka wa taala dootu ci am choix da koy far bëgg ko waaw nii la ma yàlla teg bëgg naa ko nga xam ne da coo cay jañ jeex na jañ ko ci borom bi moo tax am na li yonent ma lay sar sar doon wax naan man yéemu naa ci ñoo xamante ni dañ leen di dañ leen di yeew di leen ñoddi di leen yóbbu aljana ñuy bañ <laughs> dañ leen di yeew di leen yóbbu aljana <laughs> wallahi ak a bari <laughs> moom la sëriñ bii di wax moom la sëriñ bii di di leeral waxu yadaa lii bi ni al imam radiyallahu anhuma mooy ne borom bi ngir am na ñoo xam ne xam na ne ñi gis nga bés bu leen defaloon ñuy am duñ ko jaamu léegi nag dalee na a bëggal lu yiw moo tax da leen teg ay natt yoo xam ne comme ay jéng la di leen ci teg di leen puus di leen xëcc ngir dugal leen aljana te pourtant ñoom ñu ngi bay saa su ne ñu ngi ñaan naan borom bi boo ñu mënoon a teggil lii ay borom bi boo ñu ta te xamuñ ne bés bu ko borom bi dindi woon ñu aw bu ko dindi woon rek mooy seen yam leen eh, eh, jañ dañ leen di jañ dañ di leen dugal aljana moo daa alqadar sirrul qadar wallah borom bi moo xam sirrul qadar <laughs> ah mbóotu dogalu yàlla waaw kon nag mu ne lii loolu la lay bokk na ci xéewal yi daf lay delloo jañ la ci borom bi tabaaraka wa ngir ñeel ki nga xam ne mooy kiy topp borom mu ne fa xayru axwalin li muminin abada xalatu dullin wa tirarin lissamade mu ne fa xayru ta li tax loolu baax musiba yi di la dal ba ngay dellu sa borom ak nattu yi ndax fa xayru axwaalil mumini li gën ci xaal état way ngëm yàlla yi abd eh, li mu'minin abad way ngëm yàlla bi nga xam ne day jaamu boroomam tabaaraka wa taala yi bi ci gën mooy xaalatu zullin jamono ji nga xam ne day torox wattiraar yi nekk koo xam ne xam ne ne dafa loru yaakaarul kenn amul yaakaar ci mbindeef li samad waaye nag amu ko ci ñoom waaye moom boroom bi nga xam ne moom la ñépp aajool te mooy faj aajo yi ci moom lay amal euh, affaire te moom kese lay aajowoo loolu kay moo gën mais looloo tax borom bi indi ñu fi jaamu yàlla gi ñuy def ay jullee ka woor aka naafila yii nii xurbaat yi ak ibaadaat yi nga xamante ne dañuy jaamu yàlla ak muamalaat yi yooyu yëpp surtout rawatina ibaadaat mahda yi yooyu yëpp lan lay jariñ mais ngir ñun suñu lépp nekk rabbaani yi ko jóg borom bi moom gisee ñu yitteel jegeel ñu ci borom bi def ñu ñu nekk ñi nga xamante ne borom bi moo leen ci boppam loolu kese la waaw jeex na moo tax mu ne woon man soppuma ma taqarraba ilayya abdi bi xayrin mimma aftaradtuhu alayhi xadiisul qudsi bu mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu mu nekk saxiixay mu ne yonent bi alayhi salaam nee na bi nee na sama jaam bi fexewul di ma jege jegeñ lu lu gën li ma farataal ci kawam ngir jege borom bi la jaamu yàlla ji lool la ngir am ridwanullah ngërëmu borom bi tabaaraka wa te nag loolu mooy xaal bi gën te borom bi jaam la la def daa bëgg nga wàcce sa bopp xam ne jaam nga moom mooy borom tabaaraka wa boo ko defee ci la waalidaat yi yi nga xamante ne nii moom tëbb yi yim lay defal ci la lay terale ci la lay defal xéewal yi nga xamante ni laa xéewal a ba'daha amul xéewal ginnaawam kon nag mu ngi noonu kon kay